alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fi albaabu saalisu fi al adabi wal fadaa'il fi faslun fi man yustajaabu lahum kon incha allahu taala tey ñu ñëw ci beneen pàcc waaw gis nga pàcc yi yu gàtt la. voilà bii son nañ bii passé faslun fii amaakiniha ci nga xam ne bërëb yi nangu ñaan léegi nag mu ñëw di wax faslun fii ab pàcc ab suu chapitre ab dog fii man ci ñan yustajabu lahum ñoom la ñuy nangul waaw ñan la ñuy nangul ñaan est ce que ku tëb ñu nangul la daa may ay charte comme ni mu la waxe woon ca aadaabu ñaan fii aadaabi loolu lépp da ngay takkook moom te yow ginnaaw euh, teggin ya ca biti waaye it sa biir fokk nga sellal ko ngir sa borom léegi nag loolu lay wax ñi nga xam ne ñoom la borom bi di nangul mu ne ama alladina yustajabu lahum fa minhum almutarru thumma almuslimu mu commencé nag di mu ne am baa ndaal ñi nga xam ne yustajabu lahum ñoom la ñuy nangul seen ñaan ñoom la borom bi di nangul fa minhum bokk na ci as mbooloo la ju bari almutarru ki nga xam ne dafa loru dem ba loru yaakaaratul mbindeef yaakaaratul kenn ak lenn mu dellu ci boromam moo tax boroom bi ne am man yu yujibul muttarra idha daa ana kan mooy ki nga xamante ne nii mooy mooy wuyul al muttar ki nga xamante ne dafa dem ba loru xam ne yaakaaratul mbindeef yaakaaratul nit yaakaaratul jinne yaakaaratul kenn ki mu yaakaar daal mooy boroomam mu dellu ci moom borom bi ne ana kan mooy nangul waajoo jële ida daa bu ko woowee wa yakshifu soo te mooy ki nga xam ne moom boroom ba muy ñaan mooy ki nga xam ne mooy wuñ wuññi li nga xam ne mooy ay yeeg li nga xam ne yu yéesu yi dal nit ñi waaw kon nag kon nag kooku al muttar waaw mooy ki nga xam ne dafa loru moo tax dañuy nett naan al imaam ahmad rahmatullah alayhi ku mel nii bu ñëw di ko wax danaan ko yow bal yow ñaanal parce que yow li nga toll yow kay lañ war a gën a yaakaar sax ñaan kon ñaanal ndax toll nga foo xamante ne nii yaakaaratoo kenn léegi kon ñaanal fa minhumul muttar ki nga xam ne daa loru dem ba yaakaaratut kenn kooku mooy ki njëkk summa ginnaaw gi al muslim ku wommatu ci ndigalu boroom yi tey sori ay tereem kooku it comme que def na loolee ah borom bi tabaaraka wa taala bu ñaanee mën naa am mu daal di koy may waaye nag bu mu sukkandikoo jàpp ne moom gi mu yàlla gi muy def moo tax ne moom bu ñaanee war nañ koo may moom lañu la doon wax womin bokk na ci alaamaati antimaadi bil amal bul fàtte loolu le mandargay sukkandikoo ci jëf voilà moom comme que jullit la nay ñaan ndax borom bi daa bëgg ku leen ne woone ud'uuni ñaan leen ma astajib lakum ma may leen kon al muslimu mu ne kadhalika al mazlumu mutlaqan walaw yunsabu lil kufri kama anhum rawaw mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii dees nañu nangu seeni ñaan mooy ki nga xamante ne al mazlumu mooy ñetteel bi ki nga xam ne dañ koo tooñ mutlaqan ci lu ñu joyal nag walaw même bu dee ne moom moo mee ñu tooñ yun sa bu day as dees na ko askanale lil kufri ci kéefér kamaa ni nga xam ne anhum ñoom boroom xam-xam yi rawaw lañ ko soloo ci ñoom ñu jële ko ci yonente bi alayhi salatu wassalaam loolu mooy lan li yonente bi alayhi salatu wassalaam waxoon keroog bi nga xam ne wal xadiisu mu ngi saxiixay ni nako noonu al ñoomin ay ñu ngi ci sunan yi ñu ngi ci uh, al kutubu uh, as-sita uh, soloo dañ ko waaye sab saba même imam ahmad rahmatullah alayhi daal dina koy soloo yonente bi alayhi salatu wassalaam wa hadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yabal sayyidina muaaz yaman radiyallahu anhu ne ko ittaqi da'watal mazluum fa innaha laysa baynaha wa bayna allahi xijaab mu ne ko yow sayyidina Muaaz yow Muaaz maa ngi lay yebal yaman bokk na ca ndénkaane yam solo yam ko waxoon mu ne ko ittaqi na nga teet na ngay moytandeku ah da'watal mazluum ñaan yàlla bokkul ak ñaanal yàlla de ñaanal yàlla mooy lu baax laa lay ñaanal ñaan yàlla mooy ma ñaan la lu bon dal la voilà ki nga xam ne dañ koo tooñ moytul ñaan yàllaam fa innaha ndax dëgg-dëgg ka nga tooñ kooku ñu tooñ de ak ñaanam fa innaha dëgg-dëgg lay sa nekkul baynaha diggante ñaan nga mu ñaan wa baynallaahi ak yàlla xijaab amul benn kiiraay benn kiiraay doxu fa loolu la wax Seydina Muaad radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye naka noonu al imaamu eh, eh, eh, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dinay solo ci musnad bi waaye naka noonu al imaam Abu Ya'la al imaam Diyaa Abdallah ad-Diyaa al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhim jële ci Mawlaana Anas ibn Maalik radiyallahu anhu lu mu yëkkati ne Yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ittaqu da'watal mazluum wa in kaana kaafiran fa innahu laysa duunahaa hijaab léegi loolu al imaam al man al manawi bi mu ëndee lii dane isnaaduhu isnaaduhu saxiix li nga xamante ne rahmatullah alayhi mooy sanadam wér na mu ngi noo nee mu ne yonent bi saa salaam kon wax ci xadiis bi bu sayyidina anas bi radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam nee na ittaqu na ngeen teet tey mooy tadeko da'watal mazlum li nga xam ne mooy too ñaan yàlla ki nga xam ne danga koo tooñ fa wa in kaana même bu dee ne kaafiran ab yéefér la voilà nekk fi naan walla man ñee damay sàcc seet alhamdulilah waa tak transport de l'agglomération grenobloise nga ne transport arabe wala africain gratuit di jël doo fay dara di sàcc te loolu nañ na hadisu Dayyaan bu Seydina ja eh, kii Abdallah Abdallah ibn Unays radiyallahu anhu ba Seydina Jaabir demee doon ko laaj dem ba Sham ngir am xadis boobu bële mu ne yonent waaye sa sam moo ko wax ne keroog keroog yawmal qiyaam benn yéeféer du dugg safara fekk mu yoral aqub jullit loolu dina ko fay balam faa dugg waaye benn jullit du yoral ab aq ab lu loolu ne balaa dugg aljana dina ko fay dina ko régler ba pare borom la borom bi la wax naan ana dayyaan man maay ki nga xam ne maay fajaakoon bi kon nag loolu la kon nañu def attention naan waa ji jullit du jullit yéefar la chrétien la wala juif la wala athée la lu ma def loolu lislaam waxu la ko suñu boroom nee yonent ma ne saa saam nee na mooy tëdd ko leen tooñu ki nga xam ne ñaan yàlla ki nga xam ne dañ koo tooñ même bu dee yéeféer la fa innahu tana nga xam ne nekkul lay sa nekkul duunaha xijaab mooy ñaanam goog amul li ko dox digganteem ak boroomam amul benn kiiraay bu fa dox voilà mooy borom bi dina ko nangu même lu mu mën na ko nangu ci saasi mais mën naa xaar nga foog ne yaa nekk ci sa óola laa foog ne sa affaire baax na sàcc suufu nit ñi sàcc ay hectares nit wala jël dara ci yëfu jàmbur leen tooñ leen parce que yow yaa am doole parce que man ngaa lijjanti ay këyit am nga ñoo xam ci waa notaire ak ay chambre yi euh, yi nga xamante ne nii fa la ñuy defare këyit yi wala mairie yeeg ñi nga xamante ne yooyu patente yeeg yooyu nga ñëw di sàcc li nga xam ne mooy commerçant yi ñëwoo wow bi dugg ci marché yi saa ñëwee di leen ronkat saa ñëwee commerçant yi di daw mënatuñu sax nekk di daw di tëj te waxtu yu jotagul parce que yow la ñuy dégg ne yaa ñëw nga ñëw di leen ronkat noonu ta bindoo dara yow lii lañ war a fay tout le temps nga ñëw di def noonu xam nga ne loolu wallahi nga tàngal xolu ñooñu buñ la ñaanee yàlla su yonent ba ne saa saa nee na wallahi na nga moytu ndax ndax da ngeen a tooñ mooy soit nga bindal leen lu leer lii ngeen war a fay ñu fay ko jeex na ta na am trace ba jëw ba ja trésor public ak fa nga xam ne foofu dañ koy xamee ñu xam ne kii moo fay lii waaye nga ñëw damm ko sa poos doo leen jox dara ba pare naan ni leen tëkkoo bu ma leen bindalee tey ngeen dee wala yooyu ma ne nga kooku nga merloo ko mu daal di lay nga ñëw yàq ab commerce yàq jour journée mu waroon a liggéey nga tax mu tëj ay heure ndax yow lay daw yow loolu ñaaw na nga naan ay douanier nga ak ay service d'hygiène ak nga ñëw di caaxaan loolu xam nga ne nga mu ñaan la yàlla suñu boroom nee na na ngeen mooy ko li nga xamante ne nii mooy ñaan yàlla koo xam ne dañ koo tooñ mooy yonent ba saa saa ma ko wax ndax nekkul même bu dee yéeféer la ndax nekkul diggante ñaaman ñaanam nga ak boroomam amul benn kiiraay bu fa dox kon nag wallaahi ci secteur war nañoo def attention ci tooñ yi ñuy tooñ jaam yi parce que ñoo leen féete kaw ñoo leen ëpp ndomba tànk wala ñun daal am na loo xam ne ku ma lu ma la ëppalee foog ma wan la ko looloo di ñaaw wal iyaadu billah kon nag si sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne ginnaaw ñooñu kon almazlum mooy trois mutlaqan ci luñ joyal même bu dee mooy ñetteel bi koo xam ne dañuy nangu ñaanam mooy même bu dee dañ koy askanale kéeféer comme ni nga xam ne noonee dañ ko solo wax nañ la ñi nga xamante ne ñoo solo xadiis yooyee walillahi alhamdu wal minna mu ne musaafirun wa saaimun lil fitri lil fitri thumma imamun aadilun zu birri mu ne bokk na ci ñi nangu seen ñaan musaafirun aji ki nga xam ne mooy daa nekk ci tukki loolu gisoon nañ ko ca xadiisu wa zakara rajula ash'atha aghbara gisoon nañ ko ndeko yonente bi saa saam tuddee ca xadiisu Seydina imam Muslim baak sëriñam imam eh, Ahmad ak sa imam Tirmidhi ca Abu Hurayra radiyallahu waajam tuddoon mu nekk yutiilu safara muy guddal safar ak ak tukki moo tax boroom xam-xam yi ne moom dafa dajale lépp tegginu ñaan yëpp waaye li ci am pro li ci problématique mooy ne lam doon lekk daganul ak lam doon naan ba ni ko yonente nekk na koo xamante ne nii bu ñaanee dellu ci boroomam bokk na ku ñuy nangul ñaan wa saa'imun loolu mooy juróom-benneel bi wa saa'imun juróom-ñaar ki nga xam ne aji woor la kooku it nekk na koo xam ne ku ñuy nangu ñaanam la dee lil fitri jamono ja nga xam ne ca lay dog ndax borom bi day kontaan ci jaamam bii daal gi nag mu daal di koy yenqiwal yonente ware sa sam jàngal ñu li nga xam ne ñaan yi ngay wax booy nekk nga xamante ne dahaba zama'u wabtalatil aruq wa thabata al ajru insha allah ñaan fa kon nag mu ngi noon waji woor ga bay dog loolee nga xam ne ci bokk na ci farxataani yi ñaari bëgg yi mbégte yi nga xamante ne buy dog ak yawmal qiyaam ni ko borom bi di fayee mu ne summa bokk na ci ñooñu huitième bi imaamun aadilun imaam boo xam ne moom dafa jub nekk moo xam ju jiitu réew la wala jiitu quartier la wala jiitu département la wala gouverneur la wala préfet la wala koo xamante ne moom dañ koo jiitaloo ci jàkka ji wala dañ koo jiitaloo ab quartier wala maire la wala ko chef de village la wala mu nekk chef de famille koo kële mu jub te ña nga xam ne ñoom la ko borom bi teg seen suuf ci ronam mu daal di ciy jub daal di jub kookee it ay ñaanam dañ koy nangu du birri nekk boroomu baax waaye bokku na mu mayni wa taa'ibun li dhanbi duuna mayni mu ne bokk na ci neuvième bi ñi ñuy nangu seen naan wa waladun barra li waalidayhi xale boo xamante ne nii dafa baaxi jëme ci ay waajuram waaw kookee bokk na ci ñi nga xam ne dañuy nangu seen ñaan wa taa'ibun waaye ki nga xamante ne nii aji tuub la li dhanbi ci bàkkaar bu mu def mu ñaan borom bi tabaaraka wa taala daal di koy jéggal ci bàkkaar boo bële lii mooy dixième bi duuna may ni lii du wax ju sutante lii ma wax man Bamba radiyallahu taala anhu wa arda mu ne wa muslimun yad'u bi dhahril ghaibi li muslimin bil khayri duuna aybi mu ne wa muslimun dixième bi onzième bi waji way wammatu yàlla woo xam ne yad'u mu ngay ñaan bi dhahril bi foo xam ne fu fàddu la mooy foo xam ne moom rek a fa nekk kenn gisu ko bo mooy kamuy ñaanal ñaanal newu fa li muslimin muy ñaanal ab way jullit ni moom bil xayri di ko ñaanal yiw nag ay bi mu ba loolu goo xam ne benn ayib amu ci wala mu bañ koo ñaanal loo xam ne baaxul de wala loo xamante ne di ko ñaan yàlla loo xam ne baaxul wala di ñaan loo xam ne mooy yàlla la déedéet kooku suñu borom yonent ma sa sam nee na nit ki bu dee day ñaanal mbokk jullitam foo xam ne newu fa am na malaaka moo xam ne mu borom bi tabaraka wa taala di di tàggat malaaka ma alayhi salaam naan ko amiin wala ka naan amiin yal na borom bi nangu ñaan gii ngay ñaan wala ka te yal na la ñeel te na la sax mislu lu mel ni li ngay ñaanal sa mbokk mii kon loolee di fukk beeg benn bokk na ci li nga xam ne ñoo ñooñee dañ leen di nangul seen ñaan sëriñ bi di jeexal mu ne hunantahat adabuha fal narji'a li bi di jeexal mu ne nag haa fii mooy terminus bi intahat la jeexe aadaabuha li nga xam ne moom laa amoon fas yéene ko man Bamba radiyallahu anhu tudd ko ci aadaab muy tegginu yi nga xamante ne mooy tegginu ñaan ak yooyu ak faslu yi ma ci def ay pàcc yi ma def ci biir nga xam ne yu am solo la mooy ràññee ko te xam ko te di ko doxee léegi nag fii la yem kon nag léegi lu des fal nar jaa nañu dëpp nag wàññeeku nag daal di dem nag ngir lan li zikri ngir tudd maa li nga xam ne ad-Daymaani di al imaam al radiyallahu taala anhu moom la tudd ca xaatima fi tasawuf nasran daal di koy wasaare nañ fa delluwaat nag la nga xam ne wadaa teg na ko ngir ñun ñu nose ko ci li nga xam ne moo des ci téere bi te mooy li nga xamante ne nii wàllu wu mujj wi muy li nga xamante ne moo tax sëriñ bi fii la daanele léegi nag bii di ñëw nag mu daal di def lan daal di tudde li nga xamante ne nii mooy faslun muy bu mujj bi faslun lii de ab dog la léegi ab dog ci lan fi shukri ci li nga xamante ne nii mooy sant borom bi tabaaraka wa taala léegi loolee ndax diine ji lépp sant la la àll la'allakum tashkurun ca koor ga waaye lépp àll bu ngeen jàppee ba pare julli xam ni ngeen di jàppe la'allakum tashkurun moo lan moo deegoon ñu jeexale sëriñ bi jeexale téere bi li nga xam ne mooy sant nga xamante ne nii mooy jaam yi de looloo tax borom bi indi leen nga xam ne diinul islam mooy diinul shukri walhamdi ah diiney sant ak gër ak di sant borom bi tabaaraka wa taala te di ko bàkk kon nag bii di ñëw insha